ci jotaay bi weesu bi àwnillaahi wa minnatihi gisoon nañu al maf'ul lahu ak al maf'ul ma'ahu tey nag incha allah ñu war a gis comme ni ñu ko waxee al asmaul xamsa foog naa moo nekkoon suñu avant dernier cours ca tome bu njëkk ba bu dee sama mémoire mu ngeeg man ba léegi euh, laata ñu doon gis al euh, mamnu' foog naa moom moo mujjoon ak xulaasa bi defoon ci alasmaul xamsa moo mujjoon sax après ñu defoon xulaasatu alaamatil bi xulaasatu alaamatil bi fil ismi tëjoon boobee tey nag moom lañuy gis nii kon dernière avant dernière cours ba manoon nañu wax sax mooy dernière ba moom lañuy gis nii muy ci to ci ni mu toftalee téere bi vingt-quatrième cours al asmaul xamsa muy tur yoo di juróom waaye nag bala ñu ko def amoon nañ fay exercice yoo xam ne dafa concerné woon al af'ul al maf'ul lahu ñu koy woowe al maf'ul li ajlihi wala al maf'ul min ajlihi boobu ak tamit yu concerné al maf'ul maahu léegi al maf'ul lahu tamrinaani la woon ñaari exercice la woon dane woon bayyinil maf'ul lahu thumma adbut harakata ma lawnuhu ahmaru bayyin leeralal al maf'ul lahu maf'ul lahu bi muy maf'ul li ajlihi waxoon nañ lañ lañ koy waxe ci tubaab du ñu ci jaaraat summa ginnaaw gi bóot nga maas xarakata ma lawnu li nga xam ne daa nekk en rouge phrase bu njëkk bi ittaqi asha raa bu am shadda bi tegu ci raa bu am shadda boobu yaa ko war a maas xaw faa bi tegu ci moom nga waroon a mas al fitna taabu tëju taabu tëju boobu yaa ko nii lañ koy maase kon danga naan ittaqi sharra xaw fal fitnati ittaqi moytul a sharra mbon ak lu mbon mbonoo xaw fal fitnati ndax daw ragal lan ndax ragal fitna léegi nag ginnaaw bi nga ko maasee ittaqi sharra xaw fal fitnati léegi mu ne la nag ana maf'ulun lahu bi nga ne xawfa comme si dañ ne limaada tattaqi shar lan moo tax ngay ngay ngay moytandiku lu ñu nga war a moytandiku lu bon nga ne xawfal fitnati ragal te mansuub la xawfa te masdar la xaafa ya xaafu xawfan bi di degu kon xawfa mooy maf'ulu lahu bi wala li ajlihi bi wala min ajlihi bi bi ci tegu woon mu ne tasaddaq ibtigha hamza bi nekk ci kaw ligne bi yaa ko waroon a maas marda taabu tëju bi tegu ci yaa ko waroon maas allah haa bi tegu ci haa boobu noonu yaa ko waroon maas nii lañ koy maasee tasaddaq ibtigha mardatillahi tasaddaq ibtigha mardatillahi tasaddaq mooy dépenseel saraxeel saraxeel ibtiraa ngir sàkku mardaatillaahi ngërëmal suñu boroom ngërëmal buur yàlla subhaanahu wa taala tasaddaq ibtiraa mardaatillaahi léegi mu ne la nag ana maf'ulun lahu bi nga ne maf'ulun lahu de il faut mu nekk masdar ñu ne la waaw kon nga ne ibtiraa ibtiraa yabtaghi ibtigha'an kon ibtigha xam nañ ne masdar la pour mu nekk maf'ul lahu tamit il faut mu nekk man mansub te tamit mu nekk masdar lan xal bi xawf biñ jóge sànq xawf ragal fan lay jóge ci xol waaye ngërëm ibtiraa ah, sàkku sàkku fan lay jóge bu may sàkku leen ci xol lay jóge ibtiraa ah. loolu bokk na ci kon te masdar la te mansuub la kon nga ne ta day tontu limaada atas eh, eh, atasaddaq limaada atasaddaqu nga ne ibtiraa mardatillahi lan moo tax may saraxe léegi mel ni yow da ngay mën tontu lan ngir sàkku ngërëmal sunu borom subhaanahu wa taala kon ibtiraa mooy maf'ulun lahu bi wala li ajlihi bi wala min ajlihi bi bi ci tegu laa yufli xaa bi tegu ci xaa boobu yaa ko maas man tasadda xaaf bi tegu ci xaaf boobee yaa ko waroon maas ri a riyaa waxoon naa ñaari am na ri a hamza bi tegu ci kaw liim bi tegu ci yaa ko maas anna siin bi tegu ci siin boobee yaa ko maas kon loolu boo koy maas lii ngay wax laa yuflihu laa yuflihu man riyaa annaasi laa yuflixu du texe mukk mukk mukk man képp koo xamante ne nii tasaddaqa dafa saraxe riyaa am naa si bëgg a ngistal nit ñi bëgg nit ñi gis ko naan ay sawaay moo mën a saraxe sawaay de moo tabe sawaay daal moo baax ah na nag kooku de yàlla du ko nangu ndax lan innamal a'malu binniyaati wa innama likulli imrin ma nawa jëf yi de dëgg-dëgg seen valeur ñoom daal fi ñuy amee valeur mooy ca yéene ya te nag nit ku nekk nag la nga yéene rekk ngay am comme que moom bi muy saraxe dafa doon yéene ngistal nit ñi kon nag na dem nit ñi fay ko loolee la ko suñu borom di wax bëggoon nga ñu gis la dangaa bëggoon la nga doon def dangaa bëggoon rek ñu gis la te gis nañ la wala dangaa bëggoon ñu tudd la tudd nañ ko weesu na kon demal ñoo ñooñee ñu fay la bu dee am nañu fay wala fay ga mooy tudd gañ la tuddoon loolu mooy ibtigha kon riyaa naasi kon laa yuflihu man tasaddaqa riyaa naasi léegi nag bi nga maasee ba pare mu ne la léegi am na lu des nga ne ko analan moo des mu ne la léegi wan ma bu dee maf'ulun lahu am na fi nga ne maf'ulun lahu xaaral ma xool laa yuflihu lool fi'lu maadi la manu koo doon man tasaddaqa tasad man bi moom kii la man bi manu koo doon ndax moom ci ismu mawsuul yi la bokk tasaddaqa fi'lu mudaari' la kooku manu koo nekk riyaa kooku nag moom man na koo nekk ndax lan moom masdar la te masdar la teg ci bi mu nekkee masdar dañ koo maas fatha te masdar lan la riyaayam naas yi ndax ngistal mooy bëgg am considération di def dara ngir bëgg am considération ci nit ñi comme que considération nag ci xol lay jóge kon riyaaya mooy lan moom mooy maf'ulun lahu bi te moom mu mudaaf la annaasi mudaafun ilayhi bi ci tegu woon mu ne enrib maa yal yi analyser ma lii di ñëw ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim innaa mursilu naaqati fitnatan lahum innaa mursilu naaqati fitnatan lahum innaa ñun buur yàlla subhaanahu wa ta'aala mursilu ñooy ña nga xamante ni ñoo yónni an naaqati gëléem ga ñuy gëléegu yonente yàlla saalix nga ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam fitnatan mu nekk nag fitna mu nekk ab examen boo xam ne moom lañ leen doon examiner mu nekk nag fitna lahum ñoom moo xam ne li nga xam ne moom la doon yàlla di natte seenu ngëm est-ce ñii dinañu gëm ak seen parole ñu ne woon boo indee dinañu la gëm ndax dinañu ko def ak ba ñu ko gëmul rest ya yañ te woon ñoo gëléem gis que dinañu ko àttan dinañu ko respecter léegi inna inna lan la damir mabniyun damir ndax damir yépp mabni lañ mubtada la damir mabni ndax tur la bu commencé phrase bu commencé tur kon loolu mooy mubtada te damir mabni la mursiloo mursiloo moom lan la dafa nekk xabar inna mursilu xabar la lu tax nag ñu dindi noon bi mursilu na la woon ndax dafa war a nekk mudaaf te bu waree nekk mudaaf dañuy dindi lan noon bi mudaaf ilay al bi ci kanam moo tax moom mu da kii nu mu tudd naa ñun mursilu comme bu ma nee ana mursilun ana kii mooy dami mubtada la te damir la mursilun di lan di comme muhammadun mursilun rek comme lu mel noon kon xabar la léegi wa huwa mudaaf mursilun naaqati looloo tax nga ne naaqati mu wa huwa mudaaf annaaqati mudaafun ilayhi majruurun bil kasrati fitnatan fitnatan lahum fitnatan nekk lan mu nekk maf'ulun lahu bi masdar la te dafa bokk ci maf'ulun af'alul qulubi fitna mooy loo xam dañ leen bi examiner mbir mi mbirum ngëm la laal mooy est-ce que dañuy gëm wala duñu gëm kon moom afan ci moom ci ah, masdar la boo xamante kon mooy maf'ulun li ajlihi bi limaada arsal na naaqata par exemple li yakun li li takuna fitnatan lahum loolu mooy tontu bi lan moo tax ñu yónni par exemple géléem gi mu ne ngir mu nekk fitna ci ñoom kon fitnatan maf'ulun lahu lahum lahum bi laam bi kooku xarfu jar la xarfu jarin hum bi damirun la boo xamante ne ni damirun mabniyun boo xam ne dafa nekk fii maxalli jarri fii maxalli jarri kii ismun majrur loolu kon mooy exercice boobu léegi al maf'ul ma'ahu exercice am exercice am moom lii la woon non moom amuloon woon sa exercice voilà kon pare nañ exercice amu ko woon ah léegi kon ñu ñëw ci suñu cours bu bees bi muy al asmaawul xamsatu al asmaa u mooy plurielu ismun comme niñ ko xame woon ismun ismaani asmaaun asmaaun mooy ay tur tur yu bari al asmaa u ay tur al xamsatu yay juróom xamsa dina ñëw ci comme niñ ko digge woon ci cours yi am na ci ci wàllu compte yi alxamsa mooy ya nga xam ne juróom lañ mu ne al asmaul xamsatu nuqtataani al asmaau tur alxamsatu yooyu juróom nuqtataani yii la abun comme niñ ko gise woon axun xamun zu ak fuu abun léeg-léeg nag dangay gis ci téere euh, kii yi grammaire yi duñ def abun dañuy def abu axu xamu lu ak fuu loolu da koy gis loolu sax nga ëpp looy gis yu bari mooy dañ naan la axun abu axu xamu yii it am na da gis yii tamit yii tamit bari na abu axu xamu lu ak fuu loolu lañuy ñuy tuddee ci arab al asmaa tur al xamsa yooyu juróom abun mooy bàyyi père waxu comme na ma waxoon du peeru église bi mais ki jur do ki jur xale bi abun papa kon abun mooy loolu axun walla abu axu axun mooy frère mooy rakk wala mag wala mbokk xamun xamun mooy lan mooy bàyyi sa jabar bu dee am nga jabar bàyyi sa jabar kook mooy sa xamun mooy beau xaw ma ngeen koy wax ci tubaab bu dee saay tubaab baax na beau-père voilà kooku mooy xamun mooy ki jur sa soxna te muy góor lu mooy ki nga xam ne dafa moom man comme Zul Arshil Majid ki nga xam ne moom moo possédé prendre possession al arsh arash wala ba ne kii moom borom daraja la wala Zu Idrisu ma ne Idris Zu Kasiir kooku moom borom alal jo bare bare bare bare la multimilliardaire la par exemple loolu mooy Zu fuu mooy làmmeñ maanaam mooy mooy gémmiñ famun fu mooy gémmiñ léegi nag mu ne nag loolu kon wax na la al asmaul xamsa ñooy yan nee na la abun la axun xamun zu ak fuu léegi nag mu ñëwal la ci àtteey al asmaawul xamsa lan nañuy évoluer par ak li ñuy liggéey ci phrase bi bu dee dañoo ñëw ci phrase bi nekk sujet muy ki jëf-jëf ji nan lañ leen di nan lañuy leen di bind bu dee dañoo ñëw ci phrase bi nekk maf'ulu bihi nan lañ leen di binde bu dañoo ñëw ci phrase bi nekk ismun majrur nañ lañ leen di binde àtte yooyu lay ñëw mu ne marfu'atun bil yi dañ leen di rafaa bil waawi ci waaw kon exemple danga naan daxala abu bakrin te mënoo wax abi bakrin daxala abu bakrin ndax marfu daxala abu zarrin abu zar daxala daxala abu hurayrata daxala abu sakinata ainsi de suite kon abu ngay wax léegi wala nga ne daxala axu bakrin mooy mbokk bakr wala nga ne daxala xamu bakrin daxala ainsi de sud léegi mu ne mansuubatan mansuubatun bil alifi al asmaul xamsa kon marfu'atun bil waawi bu nekkee marfu' ñu nekk loo xam ne sujet lañu wala mubtada bu boobaa wala lu ñu war a rafaa dañ leen di def lan marfu' ñoom dañ leen di rafaa ci waaw comme abu axu xamu zu ak fu mu ne nag mansuubatun bil alifi bu dee dañ leen a war a nasab nag ñu nekk foo xam ne par exemple complément d'objet direct lañ ah bu boobaa nag bil alif yi ñoom dañ leen di nasab ci alif mu ne par exemple ra'aytu aba bakrin ra'aytu gis naa kan laa gis aba bakrin aba bakrin laa gis xam nga bële daxala moo jëfoon jëf ji abu bakrin bii nag comme que jëf ji daa dal ci kawam kan lañu gis aba bakrin ngay wax kon ndax mansuub la maf'ulun bihi la complément d'objet direct dañ ko war a nasab kon aba bakrin mu ne nag bu dee loo war a majruur mu ne majruuratun bil yaa i bu dee loo xam ne dañ ko waroon a kasra ci yoon bu boobaa nag kenn du ko def kasra mais bil yaa dañ koy jar majruur bil yaa i exemple sallamtu ala abi bakrin sallamtu nuyu naa abi bakrin ci abi bakr kon yooyu la mu dee marfu bil waawi mansuub ismu ismun min asmaa'il xamsa bu ci nekk wala al asmaa'ul xamsa marfu'atun bil waawi mansubatun bil alifi majruratun bil yi léegi nag mu ne la nag mais dafa am condition mu ne la bi sharti à condition pour mu ne lii maf euh, kii la ismun min asmaul xamsa la bokk dafa am condition mu ne bi charte ci condition an takuna mudaafatan ci condition wu lan moom ismu bi nga xam ne moom ci asmaawul xamsa la bokk tur boobu moom il faut mu nekk mudaaf par force man dalan man da nekk mudaaf il le faut il faut mu nekk mudaaf mudaaf waxoon nañ mooy annexion léegi mu ne exemple kon yi nga xam ne kon du baax kaana lii axun kaana nekkoon na lii ñeel ma axun ab mbokk axun bii doone ah axun kat waxoon nañ ma ci asmaul xam say la bokk kon axun ci la dañ naan li déedéet ndax fii du mudaaf ndax axun fii ismu kaana la kaana axun lii kaana axun lii bu boobaa kaana moom turam mooy lan ismu kaana gisul nañ ko kaana wa axawaatuha mooy axun kaana axun lii la léegi kon axun fii est-ce que mudaaf la déedéet ismu kaana la moom du mudaaf kon nag du mudaaf kon axun fii moom mënoo ko wax ne mënoo ko boole ci asmaul xamsa yi kon condition bu njëkk baago mooy foo mu nekk mudaaf boo fi indi exemple bu mel nii kaana lii axun mooy baaxul ndax axun fii nekkul mudaaf mais ismu kaana la mu ne beneen condition bi wa an yakuna al mudaafu ghayra yaa il mutakallimi deuxième condition bi mu war a remplir ngir ñu ne abun wala axun wala xamun wala zu wala famun wala moom dañoo nekk lan dañoo nekk famun ak fu benn rek lañ dañoo nekk ci turu asmaul xamsa yi mooy il faut an yakuna mu nekk al mudaafu ilayhi mudaaf ilayhi cette fois yi ghayra yaa il mutakallim il faut xam nga moom dañ ne la moom il faut mu nekk mudaaf mais bu nekkee mudaaf te mudaaf ilayhi bi mooy ki ñi koy lëkkaleel bu ma ne buntu kër gi bu dee par exemple kër gi mooy mudaaf ilayhi bi buntu mooy mudaaf bi bu dee mudaaf bi mooy comme par exemple buntu boobu il foo moom ismun min asmaa'il xamsa bi abun wala xun wala xamun wala zu wala fu nekk loolu mais bu ko nekkee ba pare doyul mooy ki nga xam ne moom lañ koy lëkkaleel mu mudaaf ilayhi bi kooku il faut mu bañ a nekk mudaaf ilayhi il faut mu nekk mudaaf ilayhi boo xam ne du nekk yaawul mutakallim yaawul mutakallim mooy yaawu kuy wax bu ma nee baabi sama bunt gis nga yaa bi xëcc xam nga baa bun la woon mooy benn bunt bu ma defee yaawul mutakallim ca bi ci fin ba dindi un bi damay am baabi yaa boobu nag di xëcc di wane man maamum bunt bi yaa boobu la ñuy woowee yaa ul mutakallim mooy yaawu ki nga xam ne mooy wax mu ne nag yaa bu mel noonu bu dee moom dafa nekk moom moo nekk mu mudaaf ilayhi bi kon tur boobu du abun boobu wala axun boobu wala xamun boobu moom du nekk lan déet kenn mënu koo tuddi kenn mënu koo tudde ne moom minal asmail xamsa ci asmail xamsa la bokk par exemple daxala ab yi daxala ab yi du baax daxala dugg na ab yi sama baay am nga abin abun mu ngoog mais comme que moom mudaaf la c'est vrai mudaaf la mais nag mudaaf ilayhi bi yaa ul mutakallim la te waxoon nañ la bu nekkee yaa ul mutakallim mooy yaa bi wane ne man la ab yii sama baay man baa bii sama bunt man wala di sama doom man bint yi sama doom bu jigéen man bu dee loolu nag ah bu boobaa du dox kon abun boobu kenn manula ne moom min xam xamsa kon loolu moo doon kuur bi léegi mu ne i'rab day i'rab liñ gis léegi nii mu ne ay i'rab daxala dugg na abu sakinata kon daxala mooy li war a analyser li muy analyser daxala abu sakinata daxala dugg na abu sakinata bàyyi sakina xam nga ki bind téere bi boroom këram lan la tudd abu sakina nga bind fii moom mooy ummu sakina jëkkëram tudd abu sakina muhammad ayub laysuur xam naa mooy lesuur euh, daxala dugg na abu sakina te nan lañ koy raabe mu ne daxala fi'lu madin mabniyun kook fi'lu madin la boo xam ne mabni la abu faa'ilun marfuu'un bil waawi faa'ilun marfuu'un bil waawi li annahu min al asmaa'il xamsati faa'ilun sujet la marfuu'un boo xam ne dañ koo rafaa bil waawi ci waaw li annahu ndax abu kat moom min asmaa'il xamsati dafa bokk nga xam ne juróom lan wa huwa mudaaf te abu mudaaf la sakiinata mudaafun ilayhi majruurun bil fathati li annahu mamnuu'un min as-sarfi mudaafun ilayhi la annexion sakinata majruurun boo xam ne dañ koo jar bil fatxati ci fatxa li annahu ndax moom mamnu'un dañ koo tere mina sarfi ci muy wëlbatiku saa su ne comme Makka yooyu gisoon nañ cours boobu dinañ ko gisaat foog naa ci biir al mamnu'u mina sarfi ndax ci tomb njëkk ba moom la njëkkoon a gis avant ñuy gis dinañ ko gis ci biir Euh, am na cour 29 bi al mamnu' min as-sarf la nag mais nag daa gën a gudd ko bële mais xamoon nga ko mooy du lu bees comme màkkata maryamu ak yooyu aïshata yooyu nga xam ne manoo aïshatun manoo aïshatan manoo aïshati marartu bi aïshati moom manoo ko wax bi aïshata rek nga mën a wax jaa aïshatu te loolu mooy mamnu' min as-sarf mu ne kon sakiinata mudaaf ilayhi majruurun bil fatxati li naw lan moo tax majruur bil fatxati majruur noonu liñ ci doon xam mooy bil kasrati mu ne ndax li annahu mamnuu'un min as-sarfi tamaariin exercice yi ñu war a defe ngi mu ne aslix ma bayna al qawsayni wadbut xarakata ma lawnu ahmar kon mu ne lan aslix yéwénal ma baynal qawsayni li nga xam ne dafa nekk entre parenthèses wadbut xarakata ma lawnu ahmar te nga takk mooy nga maas li nekk en rouge phrase bu njëkk bi kafala entre parenthèses abun bu ma nee li may tudd moo nekk ci entre bi kafala entre parenthèses abun taali taali baa bi tegu ci baa boobu yaa koy maas arrasu lam bi tegu ci yaa koy ma sallallahu alayhi wa sallam kafala entre parenthèses abun abun boobu nga yéwénal mooy nga xool est-ce que nii la nga ko war a bàyyee bu dee waroo ko bàyyi nga xool lan nga ciy yokk ak loo ciy defaraat taali baa bi tegu ci baa boobu yaa koy ma arrasu lam bi tegu ci lam boobu yaa koy waa sallallahu alayhi wa mooy lan abu taalib de moom moo yoroon yonent bi sallallahu alayhi bi maamam génne àddina muy Shayba Abdul Muttalib euh, moom moo ko yoroon ci moom la ne woon moo ko yoroon bi ñu tegu après nag boo ko defee kon loolu dangay maas baabeeg laam bi bi di tegu aada miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas aada miim bi tegu ci yaa koy maas alayhi salaam entre parenthèses abun abun abun boobu nag nga war a xool est-ce que da nga war a defaraat wala déet danga nga koy yëwénal albasha raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas kon aada miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas alayhi salaat salaatu wassalaam entre parenthèses abun abun boobu yaay xool moom nga war a yéwénal réparer bu dee am na lu ji albasha raam tegu ci raa boobu yaa koy maas loolu mooy aadama maam aadama alayhi salaatu wassalaam moom mooy bàyyi mbindeef yi léegi bi ci tegu sa'altu sa'altu entre parenthèses abul bak bak raa bi tegu ci raa boobu yaa koy maas anil mas'ala taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas sa'altu entre parenthèses abul moom nga war a réparer bakk raa bi tegu ci yaa ko war a maas anil mas'ala taabu tëju bi tegu ci yaa koy maas loolu mooy laaj naa. Euh, ne bu lii may wax nag du noonu walla sax naa ko bañ a mooy laaj naa koo xam ne turam abun moo ci am ak bakk mooy deuxième xalifu li premier xalifu l'islam radiyallahu taala anu turu kooku voilà léegi laaj naa ko ci masala bi léegi bi ci tegu kaana yuusu faa bi tegu ci faa boobu yaa koy maas entre parenthèse yu kaana yuusu Euh, faa bi tegu ci faa boobu yaa koy maas entre parenthèse zu boobu nag nga war a xool ndax da nga koy yéwénal wala dé rahma taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas loolu mooy yuusuf de nekkoon na boroom yërmande ku bari yërmande bi ci tegu bi ci tegu tuxi am shadda tegu ci tuxi baabu am shadda bi yaa koy maas na sakina na taabu tëju tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas entre parenthèse abun abun tegu ci après abun bi entre bi ab haa tegu ci tegu ci entre parenthèse abun après abun bi ab haa boo xam ne daa war a taqaloog abun bi tax moom nekk topp ci kon tuxi baabu am shadda bi tegu ci yaa ko war a maas sa sakina sakina taabu tëju bi tegu ci yaa ko war a maas entre parenthèses abun après haabu war a taqalo abun bi abun boobu nga war a yëwnal ginnaaw bi nga maasee baabam sa debeeg taabu tëju bi loolu mooy sakina de dafa bëgg baayam ku bëgg ku bëgg baayam la bi ci tegu kaana entre parenthèses abun ah kaana entre parenthèse abun laha laha baa bi tegu ci baa boobu yaa ko war a maas adu adu adu adu waaw bu am shadda bi tegu ci waaw bu am shadda boobu yaa ko war a maas arrasu lam bi tegu ci yaa ko war a maas sallallahu alayhi wa sallam kaana entre parenthèse abun nga war ko yéwénal laha baa bi tegu ci baa boobu yaa ko war a maas adu waaw bu am shadda bi tegu ci yaa ko war a maas arrasu laam bi tegu ci nga war ko ma sallallahu alayhi wa loolu mooy Abu Lahab de nekkoon nañ noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla bi bi ñu tegu yaxu yaxu jiim bu am shadda tegu ci nga war commence yaxu yaxu jiim bu am shadda bi tegu ci nga war commence almusli miim bi tegu ci almusli miim bi tegu ci nga war commence fii entre parenthèse zu zu boobu nan nga war a yénoo nel après fii bi entre parenthèse zu jour boobu nga war ko yëwénal alxijja taabu am taabu tëju bi tegu ci nga war ko maas xij alxijja taabu tëju bi tegu ci nga war ko maas lool mooy jullit bi day aj ci weer dernier weeru atu jullit muy bi nga xam ne mooy zul xijja bi ñu tegu sallim ala sallim ala entre parenthèses axun après après axun ak kaaf kaaf bi nga xam ne moom axun ñoo war a taqaloo léegi axun bi moom nga war a moom nga war a réparer moo kaaf bi nag après moom la war a taqalool sallim ala entre parenthèses axun kaaf boobu tegu ci nga war ko yéwénal lool mooy nuyul nuyul nuyul sa mbokk nuyul sa mbokk mii bi ci tegu entre parenthèses mu commencer phrase bi abun abun nga war ko yeewanal al anbiya al anbiya bi nekk ci ci kaw ligne bi nga war commence al anbiya yaa hamza bi nekk ci kaw ligne bi nga war commence ibrahim ibrahim miim bi tegu ci miim commence alxali alxali laam bi tegu après lii bi laam boobu nga war commence lool mooy bàyyi yonent yi di aleyhimu salaatu wassalaam mooy ibrahim ibrahim mi nga xam ne mooy xaritu buur yàlla subhaanahu wa taala bi mujj mu ne inna inna entre parenthèse abun abun inna entre parenthèse abun nga war ko yëwnal daawuda daawuda min a imma min a imma taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa ko war a maas alxadi saa bi tegu ci saa boobu yow yaa ko war a maas inna entre parenthèse abun daawu nga war ko yéwénal daawuda min a imma taabu tëju bi nga war commence alxadi saabi tegu ci nga war commence loolu mooy abu daawud de dëgg dëgg moom bokkoon na ci boroom imaamu waa ahlul xadiis waa xadiis imaamu xadiis euh, abu daawud léegi abu daawud mooy kan euh, rahimahullah ah. boroom xam-xam yi la woon comme ni mu ko waxee nii ci xam-xamu xadiis lañ ko gën a xame moom nag mu ngi tuddoon moom mooy al imaam al xaafis xaafis bu mag la woon abu daawud suleymaan ibn al ash'as ñu gën koo xame ci abu daawuda suleymaan as-Sijis as-Sijistaani moom nag euh, mu ngi dund ci deux ci après gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la ci la juddu génn àddina deux cent soixante quinze bokkoon nag ci imaam yi gën mag boroom sunan yi comme sun euh, sunan quatre sunan yi moom mii moom moom la sunanu abu daawud ak bu at-tirmidhi ak bu nasaa'i imaam nasaa'i ak imaam ibn maaja rahmatullah moom nag a as-sijistaani ci benn pays la benn dëkk la bu nekk fee ci eh, afghanistan foog naa boo ngeen di xool kii bi nu mu tudd actualité doon du suivre euh, vallée de El vallée de El Monde boobee ñuy tudd fan yi dañ koy dégg surtout bi tubaab yi nekkee fële ci vallée de la Kapisa Afghanistan naan dañuy jéem a defar dara tubaab yi français yi après ñoom sax daw nañu vallée de la Kapisa foofu ci wet gi ndax euh, mu ngi nekk sudu sud euh, sud ouest voilà sud ouest Afghanistan foofu la Ségistan nekk euh, Ségistan vallée de El foofu la nekk te tamit dëkk bi ñu naan kàndaar Kandar moom déggoon temps George Bush bandi bu mag bi moom mook temps ya muy kii Afga dégg ngeen Kandar ak Mollah Omar ak yooyu lool foog na foofu foofu noonu yépp ci si la bokk foofu noonu Afghanistan laalaale na tamit tuuti ci Iran euh, Iran actuel mais li ëpp ci Afghanistan la bokk nga xam ne vallée yooyu nga gis euh, ndox yi di wàcc foofu vallée de Helmand ay euh, Kandar Sidistan foofu mooy Sijistaan foofu noonu foofu la Abu Daawud mi Sulaymaan ibn al as-Sijistaan yi foofu la foofu moo nekkoon cosaanam foofu la jóge woon même bu dee moom moom ci moom araab la ndax comme que dañoo ubbi woon dëkk boobu euh, ñu yàggoon fa nag ndax ñu ngi ko ubbi ñenn ñee ngi ne ñu ngi ko ubbi jamonoy Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ñeneen ñi ne déedéet jamonoy Seydina Usmaan mais loolu lépp dàqantewul mooy ne mën nañ ne dañ koo commencé ubbi yenn côté yi comme que gis nga li ma wax ni mu gànde vallée de El Monde ba laalaale Iran loolu lépp ci Sijistan la bokk kon lu rëy la mën nañ ne kon dañ koo tàmbale kañ ci xilaafatu Seydina Omar comme que après Seydina Omar radiyallahu ta'ala Seydina Ousmane ci topp après mu ubbi bi totalement ñu ubbi dëkk bi yépp foofu yépp contrée bi yépp mu fu ubbi bi jeex jamonoy Seydina Usmaan alayhi ridwaanul mannaan kon kooku mooy as-Sijistaani taalibe nag imaam Abu kii la woon Ahmad ibn Hanbal ak Yahya ibn Ma'in ak ñooñ nga xam ne ñi nga xamante ne nii dañuy yëngu ci wàllu xadiis xam nañ ci lu bari euh, boroom sunan ku am boroom xam-xam bu mag a mag def ay tuur ci dëkk yi comme niñ ko xamoon boroom xam-xam yu yàgg yi di def ay tuur yu bari dem dëkk yu bari ngir ut ut kii ay euh, xam-xam sàkku xam-xam nga xam ne tamit bokkoon na tamit ci sëriñam yu mag yi alqaanabi muy abdullah ibn maslama alqaanabi di taalibe imam malik boobu la ak tamit euh, alxasan euh, ibn ali alxulwaani ay lii la ñoon ay sëriñam loon ak ak ñoom ñoom musaddad ñoo ñépp ay sëriñam la ñoon comme nekk sëriñu tamit ñi ci des ñoom imaam muslim ak ay imaam buxaari yi ñooñu ci gàttal kooku kon mooy imaam abu daawud ponkal la moo xam ne ëpp naa ñàkk a xam sunanu abu daawud moom sunan bu am solo ngoog boo xamante ne nii bu jara jànga ngoomu solo gi ci nekk sincèrement moom yitte ak yeneen yi ak mbokkam yi ay sunan tirmidhi yi yeneen yi bu ci nekk jar na étude yoo xamante ne ni ci wàllu dëkki wolof ndax bu dee arab moom wax dëgg yàlla boroom xam-xam yi moom liñ ci def moom bari na mais pour léegi yooyu def ko bu accessible en langue wolof loolu xam naa moom ay projet yu mag la yoo xamante ni ku ci taxaw moom yàlla yàlla na la yàlla defal dina la may wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan daal koo xamante ne nii incha allah yàlla na mën na ko yombalal ba mu taxawee ko. te tamit jaarale ko ci yooru boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo fi jiitu woon bañ rek di ñëw di waxe say xalaati bopp naan ñii ñoo bees mel ni avant moom amuloon boroom xam-xam loolu tamit kenn waxu ko mooy da nga koy teg ci waxu boroom xam-xam yu njëkk ya surtout ndax ñooñu seen yéenee ëppoon ginoon a baax fuuf te ñoo ëppoon xam-xam fop loolu it ñépp xam nañ ko loolu nag neewuñ ne jamono ji amul koo xam ne dina xaw a mel ni moom mais loolu dafa raar te tamit xam-xam daal dañ koy jële ci seen ci ñi nga xam ne ñooy waa xam-xam wallahu ta'ala alam ko mooy imaam Abu Dawud loolu parenthèse la woon boo xamante ne nii ndax même xataa imaam Tirmizi da ngay dégg ci sunanam bi mu koy tudd moom nii naan Souleymane euh, kii Souleymane ibn Abu Dawud al Souleymane ibn Ah, euh, kii di wax as-Sijistaani Abu Daawud as-Sijistaani yi da ngay dégg tamit imaam yi di ko cité léeg-léeg mais loolu yëpp nga gis ne comme que ñoom ñoo doon dundandoo tamit ndax 202 yi mu juddu moom mu ngi juddu 202 imaam Muslim rahimahullah moom mu ngi juddu 200 euh 205 ndax imaam Muslim moom mooy non 205 204. imaam muslim moom moo juddu deux cent deux cent cinq alors que imaam abu daawud bi nga xam ne moom deux cent deux moom lu juddu moom moom euh, bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñu màgg lañu ay mbir ñu jara bàyyi bàyyi ndax euh, imaam muslim mu ngi kii euh, deux cent quatre la maanaam deux cent cinq mooy année bi imaamu Shafi'i rahimahullah génne àddina moom muslim ibn al xajjaaj ibn muslim al qushayri ci la lan ci la juddu moom kon loolu moo doon ci gàttal kan mooy imaam abu daawud suleymaan ibn al ash'ath léegi nag mu ne arib ma lawnu ahmar arib arib mooy inraabal maa li nga xamante ne nii law nu couleuram ahmaru dafa rouge banda a'uuzu billahi min ashaytaani rajim qaalu in yasriq faqad saraqa axul lahu min qabl qaalu in yasriq faqad saraqa axun lahu min qabl qaalu ñoom ñu ne muy mbokk yonente yàlla yuusufa ya ala nabi alayhim ala nabiyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam in yasriq ay bu dee dafa jël dafa sàcc faqat saraqa daa fekk ne moom benn benjamin mii muy benn yaamin mii bu dee dafa jël de faqat saraqa dafa fekk ne jël na axun mbokkam moo xamante ne nii frère am boo xam ne frère am la moom mii min qablu lu ko jiitu boobu ñu ngi ci ci jublu kan sayyidina yuusufu ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam xaalu ñu ne kon in yasriq bu dee de dafa jël dafa sàcc faqat daa fekk rek dëgg-dëgg saraka sàccoon na axun mbokkam moo xamante ni nii la hu na ko min qablu ci li jiitu woon léegi lan moo nekk enroue yasriq ak axun yasriq ak axun yasriq ak axun kon ñaar yooyu ngay lan ñoom ngay analyser bi ci tegu ban a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi liyunfiq ngir moom ngir mu dépenser dhu sa'atin gépp koo koo xamante ne nii moom woomal na min saatihi ci woomal gi ko yàlla woomal mooy lan kooku nay lan nay dépenser ku nekk li ci sa gafaka rek nga mën a dugge marché waaye nag bu dee nag yow sa gafaka moom sa gafaka moom manoo ko ama kiiwu ko ah kooku ah loolu nag manoo ko mooy ku nekk daal li nga man daal moom nga mën a duggee marché kon li yunfiq zu saatin ku nekk na dépense ku na dépenser li yunfiq ngir mu dépenser zu saatin koo xam ne dafa dafa yaatule yàlla da ko may ak yaatule ci am am min saati yi ci li nga xamante ne nii loolu la ko yaatule mais tamit du xaalis rek tamit mën na dem tamit ba ci koo xam ne am na jot mu dimbali moroomam kooku lool mooy lii yëpp kooku loolu mooy euh, saraxeem kon loolu moo doon pour tey léegi nag am na beneen pour bu ci tegu xam naa mën nañ ko gis euh, ndax liñ def tey bareegul léegi nañ ko gis ak tamyiz ak tamyiz loolu mooy lan ak tamyiz moom la ñuy gis tey kon mooy cours bi ci tegu bii nag cours bokk na ci cours yu bees yi nga xam ne masuñ leen woon a gis at tamyiz kon at tamyiz mu ne at tamyizu ismun at tamyiz mu ngi jóge ci mayyaza mayyaza yu mayyizu tamyizan mayyaza mooy ràññee na comme ma jël ñaari mbir nga ne ma ne est-ce que man nga ma ñaar yu niroo ma ne la est-ce que man nga cee ràññee ban nga ci moom ma ne ma ne hal mayyazta euh, abshaka ma ne la est-ce que yow ràññee nga sa sa sa kii minal xanam par exemple est-ce que ràññee nga sa sa sa sa mi ci ci ci ci jur gi nii ci xar yi nii nga ne ma naam mayyaztuhu ràññee naa ko loolu mooy mayyaza léegi nag tamyiz lañuy gis tamyiz mooy masdar bi mu ne at tamyizu nuqtatani man mansubun at tamyiizu li ñu naan at tamyiiz mu ne ismun ab tur lay doon boo xamante ne boo xamante ne nii dañ koy nasab yuzkaru li izaal ci ibhaami ma qablahu kon dégg nga lim wax at-tamyiizu nuqtataani ismun mansuubun yuzkaru li izaalati ibhaami maa qablahu kon tur la boo xam ne dañ koy nasab boo xam ne dañ koy tudd li izaalati ngir dàq dindi ibhaami ak lëmu loo xamante ni ni xamuñu lan mooy xaw a mel ni jaaroo benn lëndëm lëndëm bu tax mbir mi leerul maa qablahu li ko jiitu ndax mooy mbir mi comme mbir moo xam ne leerul nga dugg koo leeral ràññee ko nag voilà xam nga lu ñuy ràññee xam nga bi mu naan nag xàmmee nga sa xar ci xar yi mooy comme si dafa am benn écharpe benn euh, couche bu xaw a buy wane ne loo xam ne daal day tax teb nga bañ koo xam ne léegi nag boo ñëwee ba wane ko tamyiz mu ne nag tur lay doon boo xam ne mansubun yuzkaru dañ koy tudd li izalati ngir lan ngir dindi hein ibhaami maa qablahu lëmuk façon li nga xam ne du leer maa qablahu li ko jiitu mu ne at tamyizu at nakiratun wa jaamidatun kon tamyiz mu ne day nekk nakira te day nekk jaamida mooy nakira gisoo nañ lan mooy nakira hmm. moom mooy féminin jaamid kon tamyiz mu ne kon ràññee boobu nakira kon day nekk nakira nakira mooy loo xamante ni day nekk lan comme mooy opposé maarifa ak nakira mooy loo xamante ni un comme buñ ne un malade mooy benn ku feebar rek xamuñ kan la wa jaamida te moom day nekk noonu rek buñ ne jaamit mooy loo xamante ne nii comme buñ ne waajoo xam ne moom mooy loo xam ne dafa dëgër comme si dara du ci génne mais euh, loolu nag tekkiwul ne par exemple à chaque fois kii comme jaamit nañ gise woon ci jaamit ne euh, nu mu tuddati li ëpp ci nakira bi mooy at-tamyiz nakira lay nekk wa jaamida ndax aljaamid moom mooy opposé wu almushtaq almushtaq mooy lu dérivé aljaamid mooy loo xam ne mënuñu ci génne mooy tur boo xam ne loolu lañ waxoon almushtaq mooy fi'l boo xamante ne bu dee ci afaal yi mooy verbe la boo xam ne dafa dérivé dañ ko jële ci verbe alors que ismul mushtaq ak ismul jaamid jaamid nag mooy boo xam ne moom jëlewuñ ko ci verbe loolu mooy li li ëpp lu muy xew mais dinañ gis fii exemple boo xam ne par exemple affaire bi moom demeewul noonu kon lii mooy règle générale bi ak tamyizu tamyiz nakiratun day nekk nakira lool moom lool moom leer na moom da koy doon wa jaamidatun te day nekk jaamid mooy loo xam ne tukkeewul ci leneen mu ne exemple ishtaraytu sa'an tamran ishtaraytu jënd naa jënd naa sa'an saa saa mooy yi ñuy joxe bu ñuy kii muurum koor bu ñuy saa tamran ci tàndarma comme ci mbir mi bi ma nee jënd naa saa mooy lu toll ni yi ñuy joxe muurum koor boobu bi ma ko waxee mooy day nekk la loo xamante ne nii day euh, kenn xamul saa lan ndax saa day nekk tamit benn kii comme ni ñuy kii potu muurum koor yooyu ñuy yor Sénégal mairie paa yi di yor bu kiiwee ñu ciy natt ceeb bi di kii loolu noonu bu ma nee rek jënd naa lu toll noonu mais xamuma ñaata la xamuma bokk lan laa jënd pour nag dindi mel ni lu lëndëmoon li biir que information bi des na mooy mais man ba léegi waxoo ma lan nga jënd exactement ma ne tamran ci tàndarma loolu tamran boobu tamyiz la mooy day leeral ràññee saa bi saa min lan la comme si dama noon ishtaraytu sa'an min tamrin comme loolu la woon kon jënd naa saa ci tamr te mooy lan mooy kat mudd mooy damay tàllal samay loxo nii loo xam ne duma ko ubbi ba mu sës mais du ma ko tëj bu baax mu yem par exemple bu dee ceeb la ma tibb boobu premier boobu bam mu yem loolu lañ naan mudd boo ci defee 4 nag loolu mooy saa environ 2,75 litres mais du poids kenn du ko natte ci poids mais ci litre bi ci tegu ak beneen exercice kon tamran mooy tamyiz bi mooy ràññee li ma jënd lan la ñu ne min tamrin comme si dañ ne woon min tamrin kon ishtaraytu sa'an tamran bi ci tegu beneen exemple bi mu joxe xaalidun aksaru ijtihaadan min axiihi xaalidun xaalid aksaru ijtihaadan moo gën a bari effort yu muy mëne yu muy fournir min axiihi ci que frère bi moo ko pële frère bi xam nga ijtihaad par exemple est-ce que ijtihaad moom jógewul fenn ijtahada ci la jóge ci ja jayim beeg seen seen seen origine mooy lan jiim bi ak haa bi ak daal bi jahada boobu ci la ñoom ñoo bokk racine ijtahada iftaala la ala wazni iftaala loo looloo taxoon ma ne la jaamida bi du à tout le temps mais li ëpp lool la ndax ijtihada am na fu mu jóge moom mushtaq la mooy lu dérivé la ci jóge ci racine boobu mais tamran par exemple da ngay gis ne tamran jógewul fen lool tur la boo xam ne moom amul fu jóge noonu mooy jógewul ci verbe boobu kon xaalit comme si dañ noon xaalidun aktharu min akhihi buñ ne wax Xaalid de moom moo gën barile freeram bi ñu ne mais barile lan ma ne ijtihadan góorgóorlu léegi bi góorgóorlu ñëwee rek moom mooy tamyiz bi mooy wane ne affaire man léegi leeral naa la la ko ëppalee mooy góorgóorlu kon peut du alal du leneen mais daal effort yi muy fournir moom moom moo ko ëppale xarita ci mbokkam bi mu ne nag wa aktharu wuqu'ihi ba'da al maqadiri wa aksaru mu ñëw ci beneen affaire kon jox na la lan mooy tamyiz jox na la définition bi jox na la exemple léegi nag kon définition bi lan la dañ at tamyiz ismun mansubun yuzkaru li izalati ibhami ma qablahu tamyiz tur la boo xam ne dañ koy nasab boo xam ne dañ koy tudd ngir dàq lëmuk fasu nga xam ne genre lëndëmaay maa qablahu li ko jiite leeral ko mu ne la nag lu am solo ngi ak yu jàppal ak yu nakiratun day nekk nakira wa jaamida te tamit day nekk lan jaamida mooy loo xamante ne ni du dérivé li ëpp ci kaa yi mu joxaat la beneen information bu am solo bu am solo mu ne la ak akthar wuqu'ihi ba'da al maqadir yi lu ëpp nag lu muy ñëw moom tamyiz yooyu gis tamyiz di xew di am di rot di kii ci phrase bi mooy baadal maqaadiir yi ginnaaw nattele yi natt yi mooy bu ñuy compter yu bari après yooyu ci la tamise di ame yi nga xamante ne ni comme sans sans mooy façon la yoo xamante ni dañ ciy natte élément de natt la pour natt natt mesurer pour lu ñuy mesurer tamit yooyu yépp après yooyu ci la ëpp yu ñuy ñëw mu ne la exemple mu ne wa wa ba'da al adadi waaw wa akthar wuqu'ihi ba'da al maqadiri wa baadal al adadi li ëpp nag lu muy rot lu muy ñëw ci phrase bi day ñëw après yi nga xamante ne ni mooy mesures yi nga xam ne soit dañ koy mesurer wala dañ koy natte dara moo xam ci poids yi nga xam ne tamit dañ ciy peser voilà yooyu noonu wa ba'da al adadi day ñëw tamit lu bari tamit après compter comme bu ma nee fukk ak benn banti maam yàlla bant fukk ak benn bant fukk ak benn xale comme loolu noonu bu ma nee jënd naa fukk ak ñaari orange orange boobu noonu nga xam ne bu ñëwee lool mooy tamyiz ndax bu ma noonu jënd naa fukk ak benn wala fukk ak ñaar noppi xamuñ yàlla ma indi nag orange ngir ñu xam ne ah waa ci ay orange lool la mu ne exemple ci maqaadiir yi nga xam ne yi ñuy natte la mu ne tawaddatu bi muddin maa an tawaddatu man de jàpp naa mooy jàpp faire ses ablutions bi muddin ci mudd mudd mooy li ma la waxoon sànk boo tàllalee sa loxo sa ñaari loxo ngay boole doo leen ubbi bu baax doo leen tëj tamit bu baax dañuy yemoo boo ko defee ba nga xam ne tolloo na noonu di ci sotti ba mu yem loolu lañ naan mudd maa an ci ndox mooy jàppe naa lu toll noonu loolu nag bu kenn ne i eh, loolu nan la mën a nekk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme li xadiisu jaabir ibni abdillah waxoon kan muhammad ibni ali muhammad ibni ali ibni al xusayn ibn abi eh, ibn abi taalib ibn mooy kooku nekk kan alxuseyn boobu di doomi kan abi abd ak fatima az-zahra radiyallahu taala anhum ajma'in la ko kii waxoon eh, moom la ko waxoon eh, jaabir ibn abdillah ba koy nettali naka la yonent bi sallallahu doon jàppe ci ndox léegi ñaata quantité la doon utiliser nga gis kon yàq gu bari gi nekk ñun nga xam ne da ngay ubbi robinet bi muy fërëx-rëxi ngay jàpp daanaka yow di nga ubbi paanu ndox ci jàpp rek kooku buy sangu foo foo nit ñi jëm kooku xanaa piscine piscinu piscinu fële euh, perage ba nu mu tudd belku kii bi keey kee kee keey septième yële côté ci kanam université tol noonu lay sangoo yàlla nañu yàlla dimbali tawaddaatu kon jàppe naa bi muddin nga gis mudd élément de mesure la ci wàllu ndox mudd léegi da mooy au lieu léegi ñu koy def ay loxo da nga gis comme Sénégal ñu def comme ça ñu benn bool boo xam ne moom looloo tolloo léegi benn genre pot benn pot boo xam ne ci la ñuy natte mbir yi en volume la nag en litre kenn du ko nattee lan ci poids mudd tamit loolu la maa an kon maa an mooy lan gis ne après yi ñuy natte maa am ndox moom mooy nag lim la ne tamit bari na lu muy rot après compte yi mu ne la exemple inni ba'da a'udhu billahi minash shaitanir inni ra'aytu inni ra'aytu kawkaba inni man yonente yàlla yuusufu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ra'aytu gis naa ahada benn ak fukk benn ak fukk mooy lan fukk ak benn onze kawkaban ci ay biddeewu kon kawkaban ñaata bu da woon inni ra'aytu ahada ashara kawkaban mooy li ma la waxoon jënd fukk ak ñaar taxaw bu ma nee orange orange yooyu mooy tamise bii nag gis naa fukk ak benn ay biddiw kawkaban kon ñu xam ne kon mu ngi noonu kaw kaban moylan bi nga gis ne mansuub la tur la comme ma an ijtihaadan tur la boo xam ne ci masdar bi la jóge iftial kawkaban tamran ma an yooyu yëpp ay tur la yoo xam ne dañ leen nasab nga xam ne dañ leen tudd ngir leeral mbir mi ginnaaw ngir leeral li nga xam ne dafa mel ni li nga li lëmu woon li fas woon li naqari li ñu xamul li ko jiitu loolu lay ñëw di ko leeral léegi nag mu ne enrib eh, non i'rabul léegi i'rab al ma'dud nan lañuy ñuy analyser al ma'dud mooy yi ñuy wàññe li nga xam ne dañ koy compter mu ne premier majrurun ala annahu mudaafun ilayhi mooy maadud kon lii dafa ñëw comme que dafa tudd ba'dal adadi nombre léegi nag mu ñëw naka la ñuy i'raabe al maadud mu ne ñaari façon lañ leen di i'raabe benn bi mooy majruur beneen bi mooy mansuub mu ne dinañ ko i'raabe ci majruur bayna qawsayni ala annahu mudaafun ilayhi ci kaw ne moom mudaaf ilayhi la mooy bu dee mudaaf ilayhi la bu boobaa nag kon mënuñu ko wax la mooy lool mooy maadud mooy li ñuy compter adat mooy nombre bi xam nga nombre wax naa la dinañ ci yow mais maadud mooy bu ma nee fukki benn orange orange googu mooy maadud mooy li nga xam ne ismu maf'ul la nga xam ne mbir mi daa dal ci ci kawam kon loolu mooy maabul mooy moom la ñuy wàññi mooy li ñuy wàññi bu ma nee juróom benni xar xar mooy li ñuy wañ juróom benn nag mooy adad adad nag ñëwaguñ ci lii nag i'rabul ma'dud lool nga xam ne moom la ñuy wàññi nan lañ koy i'rabe mu ne day nekk majrur mooy nan lay nan lañ koy maase loolu bëgg a wax mooy nan lañ koy maase fin yi mu ne majrurun day nekk majrur ah bayna qawsayni ala annahu mudaafun ilayhi ci kaw ne moom mudaaf ilayhi la kaw ne moom mudaaf bu dee annexion la moom mooy deuxième tour bi ñëw comme buntu kër gi bu dee moom mooy kër gi li ñuy waññ bu boobaa mu ne min salaas min salaasa min salaasa ila ashara bu dee dangaa jóge ñett ndax lii ñu ngi ñëw nag lii mooy ci adat yi dëgg-dëgg mu ne bu dee da nga jóge trois ba diis lii ngay wax par exemple intazartu mooy lan lay nekk majruur lay nekk mooy loo xam dañ ko war a jar mu ne exemple intazartu arba'a sa'atin intazartu nig naa mooy xaar naa arba'a ñeenti sa'atin ñeenti waxtu laa xaar ñeenti waxtu laa xaar intazartu damaa xaar arbaa ñeenti saatin ci ay saa mooy ci ay waxtu xaar naa ñeenti waxtu léegi kon arbaa lañ am comme que arbaa lañ am kon arbaa mudaaf lay doon saatin muy li ñuy wàññi muy heure yi loolu nag mudaaf ilayhi la mu ne la bu dee loolu la bu dee dafa commencer de 3 ngay compter commencer 3 de 3 à 10 bu boobaa moom majruur lay doon bu boobaa moom majruur majruur lay doon comme intazartu xaar naa boo fi defoon tamit intazartu xamsa saatin intazartu sitta saatin ainsi de suite intazartu sama mooy compte yi intazartu waa toogal ni inta intazartu tis'a saatin léegi nag dina ñëw pourquoi li may compter ak lii waxuma arbaata saatin te pourtant saatin jigéen la pourquoi pourquoi waxuma defuma saatin jigéen loolu lan moo tax waxul arbaata saatin loolu dinañu ko gis mooy ne de trois loolu war nañ ko gis ci kanam mooy ne bu dee lii bu dee li may compter jigéen la nombre bi góor lay doon bu dee nag li may compter góor la nombre bi par exemple fii bu doon du saatin mu ma ne woon damay damay damay damay euh, ra'aytu gis naa arbaata rijaalin ndax lan pourquoi ma ne arbaata rijaalin ndax rijaal ay góor lañu kon nombre bi jigéen lay doon bu doon nag góor la comme fii arbaa saatin saatin jigéen la kon nombre bi lan lay doon góor <laughs> intazartu xaar naa arbaa saatin loolu nag de trois à dix la moo taxit kon dama intazartu par exemple bu doon dix ashara ashara saatin doo asharata saatin ashara léegi nag mu ne la kon ci kaa yépp nag li ñuy compter day nekk majruur ndax lan ndax mudaaf ilayhi la arbaa xaar naa arbaa saatin ñeenti waxtu comme buntu kër gi ñeenti waxtu kon waxtu lan la li ñuy compter noonu mudaaf ilayhi majruur kon lay doon de trois à dix bu may compter léegi mu ne la nag bu dee de cent à mille min mi'a ila alf mu ne non ci alf non mi'a wa alf mooy bu dee nag mi'a ak alf la mooy mi'a ak alf rek waxuma min mi'a ila alf de mi'a déedéet mi'a ak alf mi'a mooy cent alf mooy mille bu dee ñoom ñaar la nag bu boobaa da naan exemple jaa a mi'atu rajulin yii yépp mudaaf ilayhi lay doon mooy bu dee man li ñuy compter bu dee li ñuy compter li ñuy compter moom day nekk majruur nekk loo xamante ne mu mudaaf ilayhi lay doon bu dee de trois à dix mais tamit cent ak mille bu boobaa tamit majruur la ñuy nekk par exemple jaa a mi atu rajulin jaa a dikk na mi atu cent rajulin ay góor téeméeri góor ñëw na téeméeri góor ñëw nañ wa alfu sabiyin wa alfu ak mil sabiyin ay gone téeméeri góor ak junni ci ay gone ñëw nañ gis nga alfu sabiyin mi atu rajulin ci kaa yi lay nekke lan li ñuy compter di nekke lan li ñuy compter nekk majruur ndax mudaaf ilayhi la mi atu rajulin jaa dikk na mi atu fa'ilun marfuun bi damma wa huwa mudaaf rajulin mudaaf ilayhi waaw bi waawul atf alfu moom atf la ci mi'a wa huwa mudaaf sabiyyun mudaaf ilayhi kon de trois à dix ak cent ak mille yooyu noonu ñoom li ñuy compter day nekk mudaaf ilayhi te majruur lay doon mu ne la kon ba léegi li ñuy compter kon foofu gis nañ kaay miy nekk majruur mais mu ne nag am na kaa boo xam ne mansuub lay doon ala annahu tamyiz ci kaw ne tamyiz lay doon bu boobaa nag bu nekkee tamyiz nag waaw bu boobaa mansuub ndax wax nañ la tamyiz ismun ismun tur lay doon mansuubun bu nasab yuzkaru boo xam dañ koy tudd li izalati ibhami ma qablahu ngir dindi fasuk lëmuk li nga xam ne moo ko jiitu ñàkk leeram mu ne nag exemple fii ghayri dhalika mansuubun ala annahu tamyiz fi ghayri dhalika lu dul ci yii nii ñu romb léegi mu ne la exemple bi'tu arbaina kitaaban xam nga fii comme que jóge nañu lan de trois à dis cent bokkul ak xam nga arbaina mooy quarante comme al arbain al arbauna an-nawawiyya les quarante hadith de imam an yahya Zakaria euh, Abu Zakaria Yaxya kii moom Yaxya ibn Sharaf puusal an naway puusal puusal puusal puusal léegi kon beertu jaay naa beertu jaay naa arbaina quarante kitaaban te waxuma lan arbaina kut kitaab kitaabin déedéet ndax lu tax bu boobaa fii tamyiz la day nekk mansuub fi muy nekk majruur te nga xam ne mudaaf yi lay nekk loolu mooy bu dee de trois la compte bi li ñuy nombre bi dafa nekk trois ba dix wala cent walla mille bu dul yooyu kon mooy quinze après onze jëm kaw moo tax ahada ashara kawkaban te waxoo ahara ahada ashara kawkabin comme ni nga ne arba saatin déedéet loolu manoo ko wax ci ahada ashara ndax dépassé nga dix bi nga xam ne fala yem ngir mu nekk mudaaf ngir mu nekk la mudaaf ilayhi loolu da nga koo léegi kon mu ne kon beneen exemple hadihi thalatha ashrata baqaratan hadihi lii de thalatha ñett ashara plus dix muy treize baqaratan ay nag treize lii de treize nag la voilà baqaratan te waxoo talaata asharata baqaratin ndax lan fii tamyiz la man suubul moom tamyiz la mooy kon ci yële boo dépassé ci li nga xam ne comme nga wax nañ la dafa bari lu muy ñëw après compter yow lenn rek ngay jàpp mooy jàppal na de 3 à 10 nombre 3 ba nombre 10 plus nga boole ci nombre 100 ak 1000 yooyu noonu bu dee ñoom la li ñuy compter di ñëw après nombre bi loolu mudaaf ilayhi lay nekk à part yooyu nag yeneen yépp li ñuy compter bu ñëwee après nombre bi tamyiz lay doon te bu boobaa tamyiz dañ koy nasab comme hadihi thalatha asharata asharata baqaratan lii de treize nag la eh, léegi mu ne walil mazidi min al maalumaati ngir yokku nag xam-xam ay yokk ay euh, gina gis bunt bi unzur fil mulhaqaati as-safha 104 mooy xoolal ci yi nga xam ne dañ ko tofale yokk ko ci bunt bu ci kuur yi bu jeexee ca fin ba <coughs> am na yum def foofu mu ne nga xool as-safha page 104 page 104 léegi nag i'rab bu walla naka la ñuy i'rabe tamyiz mu ne xaalidun aktharu ijtihaadan min axihi mooy exemple biñ gisoon sànq xaalidun xaalid aksaru moom moo ëpp ijtihaadan ak góor góorgóorlu min axiihi ci frère kon moom mu ëpp góor góorgóorlu ci frère léegi li muy analyser mooy xaalidun aksaru ijtihaadan xaalidun aksaru ijtihaadan moom loolu lay analyser léegi mu ne xaalidun mubtada'un marfu'un bi dammati xaalidun xaalid mubtada kook mubtada la marfu'un boo xam nañ koo marfu' bi dammati ci damma aktharu xabarun marfu'un bi damma aktharu mooy xabar bi xabar yi yëpp xamoon nañ ko marfu'un bu ñu rafaa bi dammati ci damma ijtihaadan tamyizun mansubun fil fathati moom tamyiz la mooy day ràññee moom lañu utili moom lañuy day ñëw ngir ràññee li lëndëmoon ci kanam man mansuubun boo xam nañ koo nasab bil fatxati ci fatxatam yi ijtihaadan léegi nag pour jeexal mu ñëw ci exercice mu ne tamarin da makaana nuqaati tamyizan munaasiban da tegal makaana nuqaati mooy place u pointillés yi tamyizan tamyiz munaasiban boo xam ne moom mooy dëppoo mooy mooy équivalent mooy bi nga xam ne moo équivalent mooy tamyiz bi nga xam ne moom moo approprié voilà mooy tamyiz bi approprié ci place fii mais place pointillé yi foofu koy def mu ne bi njëkk ana aqallu minka ana aqallu minka léegi pointillé yi ñëw pointillé yi foofu yow yaa fiy def yaay xool ban tamyiz moo fi war a nekk nga def ko fi bul jël rek indi loo xam ne du am sens mooy lu am sens ana man de aqallu minka maa la gën a néewle lan laa la gën a néewle pointillé yow nag yaay xool tomb yooyu ñu fa def te dara newu fa nga xool yow lan nga fa war a mën a def bi ñu tegu mooy man maa la gën a néewle lan laa la gën a néewle yaa ko fay def fi safi ar-rabi'i thalathuna fi safi ar-rabi'i thalathuna fi safi as fi safi ay pointillé topp ci mooy ay tomb yuñ fa def yoo xam defuñu fa dara yaa fa war a def la fa war a nekk loolu mooy ci sàppe ci sàppe 4 bi mooy numéro 4 bi ñeenteelu sàppe bi na am na lan am na 30 30 léegi nag mu def pointé 30 lan yow yaay xool tamise bi nga xam ne moo dëppoo nga def ko foofu foofu après nga def ko foofu bi ñu tegu ishtaraytu kilo xaraaman ishtaraytu jënd naa kilo xaraaman mooy kilo xaraam <laughs> kilo kii kilo xaraaman ishtaraytu jënd naa kilo xaraaman jënd naa kilo gramme xaraaman léegi pointillés yi tegu ci yow yaay def foofu tamise bi nga xam ne moom moo munasib foofu moo approprié foofu bi ci tegu mooy jënd naa kilo kilogramme kilogramme léegi bi ñu tew fi sanati isna ashara fi sanati isna après pointillés yi tegu ci pointillés yooyu yaa fa war a def li fa war a nekk fi sanati ci année yi isna ashara am na isna ñaar ashara dix mooy douze ay pointillés tegu ci yaa war a def la fa war a nekk tamyiz nag lay doon boo xamante ne nii foofu la war nekk léegi yow yaa war a xool bi approprié bi nga xam ne moo fa war a nekk moo jàppane ngir foofu nga def ko fa bi mujj mu ne wafil yow mi mooy ni phrase bi lay continuer ba léegi voilà la mooy li wafil yow mi arbaun wa ishruna wafil yow mi te ci jour bi arbaun am na am mooy ñeent wa ishruna ak vingt kon mooy vingt quatre ñeent ak vingt mooy lan vingt quatre wa fil yawmi te ci jour bi arbaun wa ishruna am na vingt quatre après mu def pointillé yooyu yaay xool ban lan moo fa war a nekk te tamyiz tamit la war a doon pointillé yooyu léegi bi bi ci topp mu ne bayyini tamyiza summa dhbut harakatama lawnu ahmar bayyin wu leeralal waneel ak tamyiz a tamise bi mag but ginnaaw gi nga takk xarakatamaa lawnu ahmar li nga xam ne daa nekk en rouge mu ne exemple bu njëkk bi anfaqtu xamsata ashara dirha miim bu ñu xëcc tegu ci miim bi ñu xëcc boobu yaa koy maas anfaqtu dépensé naa xamsata ashara cinq ak dix muy quinze dirha miim bu ñu xëcc tegu ci bu alif xëcc boobu nag boo xam ne alif a ko xëcc yaay maas boobu miim boobu alif bi xëcc yaa koy maas après nga wane ana tamyiz bi bi ci tegu yashtari sa'i daal bi tegu ci daal boobu yaa koy maas yashtari dina jënd sa'i daal bi tegu ci daal boobu yaa koy maas saa saa après ayin bu ñu xëcc bu alif bi xëcc tegu ci ayin boobu ginnaaw bi nga maasee daal bi ci après sa'i daal boobu nga war ko maas saa ayin boobu nga xam ne tamit alifu ko xëcc yaa koy maas zura zura mooy daal za daa bu am tomb daal bu am tomb bi ra après après zura taabu tëju bi tegu ci taabu tëju boobu yaa koy maas mooy sa'id dina jënd e, nu mu tuddati saa saa mooy yi ñu waxoon sànq zuratin mooy genre ci genre céréales yooyu la e voilà bi bi ci tegu mu ne najaxa mi a taabu tëju bi tegu ci najaxa mi a taabu tëju bi tegu ci yaa war a maas tilmi daal di tëju bi daa boobu yow yaa ko maas watisu watisu nuun bi tegu ci nuun boobu yaa commence tilmiza tilmiza taabu tëju bi tegu après daal bi yow tamit yaa ko war a maas mu ne kon najaxa mi a najaxa admina najaxa admi najaxa tuuta tuuti waa najaxa mooy admina mi a taabu tëju bi tegu ci taaboobu nga war commence mooy téeméeri élèves téeméeri élèves ak quatre-vingt-dix téeméeri yu jigéen admina kon najaxa mi taabu tëju bi yaa ko war a maas silmi daal bi tegu ci daa boobu yaa ko war a maas wa tis'u bi tegu ci yaa war a maas tilmiida taabu bi tegu ci yaa ko war a maas kële euh, zura zura mooy kii mooy moom waaw ma maïs maïs maïs waaw mooy kon ya saa yi dina jënd saa zura mooy céréales yooyu rek mooy maïs bi mujj nag mu ne ginnaaw yi nag ginnaaw bi nga commencé da ngay wane tamis yi ñu la wax noonu dernier exercice mu ne enrib maalaw nu ahmar inrabal li nga xam ne daa nekk enrouge ban a'uzu billahi minash shaytanir rajim inni ra'aytu ahada ashara kawkaba inni man dara ay bu gis naa ahada mooy ci gént ahada muy onze kawkaban ci ay biddew bi ci kon kawkaban ngay inrab moo ci nekk en rouge bi ci tegu ba na'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa idh wa'adna Muusaa arba'iina wa idh wa'adna Muusaa arba'iina layla wa idh wa'adna fàttalekul ba nga xamante ne nii digée nañu Muusa jox ko rendez-vous may dajeek moom arbaina quarante layla ay ay lan ay layla tan ay guddi quarante guddi léegi lan moo ci nekk aaru wa'adna ak laylatan wa'adna ak laylatan moo ci nekk en rouge moom nga war a lan moom nga war a analyser pour di ñëw kon loolu mooy fala tamyiz